fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fi al-baab ath-thaani wal-arba'iin ba'da al-mi'a wa 'an Abi Muusaa radiyallahu ta'aalaa 'anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu idaa 'atasa ahadukum fahamida Allaha fashammituuhu fa in lam yahmadi Allaha falaa tushammituuhu rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala wala al imaam al haafid an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ba léegi ci buntu biñ ñëwoon ci kitaabu salaam muy chapitre cent quarante deux téeméer ak ñeent fukk ñaar baabu istihbaabi tashmiit al-aatis idaa hamida allaha ta'ala wanim jeexe ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ hadith huit cent soixante-dix-neuf mu ne woon wa anhu mooy abu hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis hadis bi ci tegu muy huit cent quatre-vingts mu ne wa an abi muusa mu ngi jëlee ci saxaaba boo xam ne dàkkam salam bii la gënoon a siiwee muy abu muusa di bàyyu muusa waaw waaye nan la tuddoon mooy abdallah ibn qais radiyallahu ta'ala anhu al-ash'ari annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu na ida atasa ahadukum bu kenn ci yéen daal di tichoolee fa hamida allaha mu daal di sant yàlla mi nga xam ne ta'ala moo kawe te fa shammitu na ko ñaanal yërmande yàlla waaw mooy yarhamukallah bi na ko ñaanal yàlla dëgëral ko fa in lam yahmadillaha waaye bu dee ne nag dafa tisooli te santul yàlla fala tusammitu bu leen ko bu leen ko bu leen ko ñaanal yarhamukallah waaw bu leen ko ko ñaanal mu ne rawaahu soloona lii muslimun al imaamu abul xusayni muslim ibn al hajjaaj ibn muslim al qushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que xadis bi al imaamu muslim kese moom moo ko solo ñu ne la xadis bi sëriñam jiitoon na ko di al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala al jamii al imaamu muslim abul xusayn rahimahullah mu ngi ko ndi ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabu tashmiitil aatis mu ne haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne nettali na man dong Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne sama ñaari sëriñ laa ko jële ñoo ma nettali ku nekk nettali ma man dong di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadi Abu Khaythama rahimahullahu ta'aala an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ak sama beneen sëriñ man muslim di muhammad ibn abdillah ibn numayr al-hamadani abu abdirrahman al-kufi rahmatullah alayhima mu ne wal lafdu li zuhair kanta kaddu yi ma indi ci hadis bi sama sëriñ bi ma njëkk a tudd muy zuhair ibn harb abu xaysama an-nasa'i al-baghdadi rahimahullahu ta'ala moom la ñeel qaala mu ne kon sama ñaari sëriñ yi nee nañ haddathana al-qasim ibn malik ñu ne ki leen netta mooy al-Qasim ibn Malik da al-Qasim ibn Malik Abu Ja'far al-Muzani al-Kufi ñii ne Abu Ja'far ñii ne non Abu Hafs al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Asim ibn Kulayb moo ko jëlee ci Asim ibn Kulayb ibn Shihab ibn al-Majnun al-Jarmi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Burda moo ko jëlee ci Abu Burda ah ibn abi Muusa al-Ash'ari ñii ne turam Haaris la woon ñii ne Aamir la woon ñii wax leneen ak leneen ak leneen waaye am ñu ne déedéet Abu Burda noonu la tuddoon voilà nga xam ne juge la woon nekkoon ca Kuufa al-Ash'ari doomu Seydina Abu Muusa ala mu ne radiyallahu rahmatullahi alayhi qaala daxaltu waaw hadis bi nii la commencé da ba mooy liñ naan wa fil hadith qissa waaw mooy hadis bi daa am lu tax bàyyam waxoon ko Abu Muusa Seydina al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abu Burda nee na doom ji nee na daxaltu ala abi Muusa waaw mu ne damaa dugg ci sama baay Abu Muusa al-Ash'ari bu Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Haddar ibn Harb ibn Amir Abu Muusa al-Ash'ari at-Tamimi al-Basri waaye al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne damaa dugg ci sama baay Abu Muusa waaw waxoon oh, naa ñoom bu ne abi du abi bii sama baay mooy abu musa damaa dugg ci abu musa mooy papam huwa fii bayti binti al-fadl abbas nee fekk mu ngi woon ci doomu ci euh, euh, këru wala néegu al-fadl abbas non binti benn jigéen boo xam ne doomu euh, al-fadl ibn abbas muy doom ju mag ju sayyid al-abbas ibn abdul muttalib al <laughs> ah mooy magu ñoom Mawlana ibn Abbas Abdallah ibn Abbas magam bi waaw al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala ali Abbas ah doomam bu jigéen nag ci këram la kii ne woon Abu Musa waaw mu ne fa atastu léegi kooku mooy kan sauf que soxnaam la woon <laughs> mooy avec Seydina Abu Musa radiyallahu anhu Eh, kii moo doon sox kii soxnaam la woon bon nekkul woon benn soxla la am ah moo tax al-Imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne hadhihi al-bintu hiya Umm Kulthum bint al-Fadl ibn Abbas imra'atu Abi Musa al-Ash'ari mu ne ndaw fii moo doon Umm Kulthum la tuddoon Umm Kulthum di doomi al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anil jami' nekkoon soxna ci Abu Muusa soxnaam la woon mu ne tazawwajaha denc na soxna sii di Ummu Kulthum ba'da firaaqi al-Hasan Ali laha ginnaaw bi nga xam ne ndax soxna sii Sayyidina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib moo ko dencoon muy Ummu Kulthum bint al-Fadl waaye après Sayyidatu Sayyidina al-Hasan ibn Ali da koo bàyyi mooy da koo dafa tàqale ko moom bi mu tàqale ko moom nag ci la ko Sayyidina Abu Muusa door a denc loolu lay wax ni Eh, léegi nag amoon nag moom ak benn doom bu tuddoon euh, bon euh, boo xam ne amoon na doom ak moom euh, Seyna Abu Muusa bi muy génn àddina soxna si mu ngi woon ci ay buumam muy Ummu Kulsum bint al-Fadl ibn Abbas imraatu Abi Muusa kon Abu Burda léegi nag Abu Burda après dinañ la wax moom yaayam parce que Seyna Abu Muusa nekkul woon monogame amul woon benn soxna kese voilà loolu la moo tax Abu Burda mu ne nag damaa dugg ci sama ci Abu Muusa fekk mu ngi ci kër euh, bintul Fadl mooy euh, euh, kii yaay mooy kii la tantam la waaw ndax wujju yaayam la quoi muy Umm Kulsum kon bintul Fadl ibn Abbas radiyallahu anil jami' nee na fa atastu falam yushammitni ma ti sooli ah sama baay di Abu Muusa daal di mooy wax yarhamukallah waxuma ko wa abasat ndaw si di ummul ko Umm Kulthum bintul Fadl ibn Abbas radiyallahu anhum moom mu daal di tisóoli fa shammataha Sayyidina Abu Musa ma bàyyi ne ko yarhamukillah ah léegi nag <laughs> Abu Burda nee na ma bàyyi noonu faraja'tu ila ummi ma daal di dem bi ma jógee foofu dox la ma fay dox ba pare ma dem nag ki sama yaay fa akhbartuha ma xabaare ko nag mbir mi ah man de saa bàyyi de. man de na nekk ci suñu ko si si damaa dugg fekkoo fii suma tànta <laughs> waaw bu dee waxi wolof ah man ma tisóoli waxuma yarhamukallah sama tànta tisóoli mu ne ko yarhamukallah <laughs> waaw léegi nag falamma jaaha qalat léegi nag bi nga xam ne ci la Abu Musa nag jóge ca euh, soxnaam soosee di Umm Kulthum bint al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma wala anil jami' daal di ñëw nag ci ki nga xam ne mooy soxnaam sii di yaayu abu abu burda léegi nag bi mu agsee yaayu abu burda walla bala ñu jàll <laughs> yaayu abu burda safiya la tuddoon bintu damun wala dumun moo doon yaayu bu jigéen moo doon yaayu ki nga xam ne mooy abu burda di doomi abu muusa waaw sinon amoon na beneen soxna beneen soxna bu ñu naan ummu abdillah bint abi dawma ah waaye kii mooy moom Safiya bint Damun moo doon yaayu ki nga xamante ne mooy Abu Burda mi di nettali mbir mi kon nee na ah léegi bi ma nettalee sama yaay lii nag Abu Musa daal di ñëw nag saa bàyyi agsi <laughs> waaw falamma jaaha qalat bi mu agsee nag ah sama yaay ne ko waaw abasa indaka ah ibni falam tusammithu wa atasat fa samattaha moom mu bëgg a xam lu tax mu ne ko ah yow sama sama doom ji daal bi eh, eh, tisóoli fa yow waxoo ko yarhamukallah ñaanaloo ko yàlla dëgëral ko wa atasat kanta eh, tamtam di ummu kulsum bintul fadli ah radiyallahu moom moom mu tisóoli fa shammata fa shammattaha nga daal di koy wax yarhamukillah ah loolu laa bëggoon a xam lu waral loolu ay fa qaala sayna Abu Musa ne ko inna ibnaki atasa falam yahmadillah falam ushammita wa atasat fa hamidatillah fa shammattuha waaw sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha atasa ahadukum fa hamidallaha fashammituu fa in lam yahmadillah fala tushammituu allah non sama bi mu mu mu mu wax euh, euh, aawam bii muy euh, soxnaam si ginnaaw bi mu jógee ci beneen soxnaam si te xew-xew bii ko doom ji nettali mu ne ko inna nag yi boo gisee loolu mooy parce que sa doom ji daa Abu Burda ata sa dafa tisóoli bi mu ñëwee ba wax tisoo li falam yahmadillah santul yàlla bi mu tisoo li waxul alhamdulillah falam ba sam ñaanal ma ko yar ma ne lu koy ñaanal waxul alhamdulillah te yeneen saa salaam dina ñëw ci waaw waaw dafa tisoo li santul yàlla moo tax waxuma ko yarhamukallah wa atasa kanta sa wujju bi muy Umm Kulthum moom dafa tisooli fa hamidatillah mu sant yàlla ne alhamdulillah fa shammattuha ma ne ko yarhamukillah lu tax sami'tu ndax man abu musa dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu na ida atasa ahadukum bu kenn ci yéen tisoole fa hamidallaha fa shammituha waaw bu kenn ci yéen tisoole sant yàlla fa shammitoo na ngeen ko ñaanal yërmande yàlla comme ni mu waxoon ci hadith bi ñu génnoon wal yaqul lahu axuhu aw saahibuhu yarhamuka allah waaw loolu mooy fa shammitoo waaw nee na bu kenn ci yéen daal di tisoolee sant yàlla na ngeen ko ñaanal yërmande yàlla fa in lam yahmadillah waaye nag bu dee ne moom daa tisooli kenn ci yéen dafa tisooli fala ah santul yàlla fala tusammitu man yoneen saa saa maa leen ko wax bu leen ko ñaanal yarhamukallah yarhamukallah wala yarhamukillah jeex na wax ja jeex gis nga waaw nii la ko al imaamu muslim abul husayni daal di soloowe ah nga gis xoolu dund salaf yi nay san ñu ngi ko teg ci waxu yonent bi alayhi salaam ci sunna yonent bi alayhi salaam waaw xoolal euh, pour pour xaw xaw bu ñëw rek. ñoom duñ ci doxalee lu dul liñ dégg ci yonent bay saa saa buñ ci amul dara nag xool selon liñ jëlee ci moom li ñu xam ci diine gi lan moo gin a war a jege loolu allah xool Seydina Abu Muusaa may sànn moom da yàqu ko fenn bi léegi <laughs> doxale woon neneen mooy yàqu ko comme ñun rek ñun waane yi <laughs> di joxe suñu kal xamuñ dara ci yëf yi ba pare wala ñu xam sunna di ko rey duñ ko def waaw waaw meewul damay bañ incident diplomatique waaw entre wujju moom garaaw yee nangam ak déedéet doomam ñëw na fii xaaral rek déedéet laa mujaamala la wax amul ragalante gannaaw ci dëkk bu yonent waxu yonent saa salaam taxawee mu leeral soxnaam si ne ko li tax soxnaam su njëkk si ne ko li tax sa doom ji bi mu ñëwee sànq fële fekk ma ci tàntaam mu tissooli waxuma ko yarhamukallah alors que tàntaam tissooli ma ne ko yarhamukillah parce que moom nii dafa dafa dafa dafa bi mu nee bi mu tisoolee waxul alhamdulilah sant yàlla alors que tantam dafa sant yàlla te yonente ma ne sa bu kenn ci tisoolee sant yàlla na ngeen ko wax yarhamukillah wala fa sammitu bu ko deful nag fala tusammitu bu leen ko eh, eh, ne yarhamukillah wala yarhamuka allah kon nag ñu noonu al imaam al xaafis an-Nawawi kon nii mooy xadis bi kon gis nañ li te ko waraloon kon xadis bi gi gis euh, nit nit vraiment rabbaani mooy ku mel nii ko wax ñii humul ladina rabbahumul Mustafa wa kafa ñii la yonent bi alayhi salaatu wa nga xam ne moom mi yàlla tànn daal di yar te mu yar doy na mooy pour occasion bu taxaw rek possible mooy euh, occasion la xew-xew bu nekk yoo xam ne moo tax ñoom seen université newul woon ci biiru mur entre des murs ab lieu boo xam ne ñëw leen ku ñëw fii ngay xame ku fi génn doo xam dara déedéet ñoom ñu fuñ newoon xoolal ci soxnaam la nekk ah, doomu aawam bi ñëw dugg ci ah fekk ko foofu après lii xew après loolu rek ñun ñibbi demaat feneen fi ah, ndax mu ngi woon këram tamit foofu këram la bi mu demee ci keneen ci mu kii ko rek mu jàngale fa waxu yonent bi alayhi salaam ak a neexoon ñu mel noonu yal nañu borom bi may ñu ma ñu am loolu quoi suñuy dal suñuy teg suñuy yëngu suñuy lépp di tegu ci sunna waaw li Sufyaan waxoon waaw rahimahullah boo manee lu dul ne doo yëngal sa bopp lu dul ci dalil buñ la nee yow sa yëngal bopp gii sax nga toog yekk yow seet la yow sànq da ngaa toog yekk yëngal sa bopp waaw lu tax nga yëngal sa bopp sax nga ne parce que yonent bay sa sam te xaal ba mel nii yëngaloon na boppam <laughs> sax yow da ko def allah xam nga ne foofu c'est ça loolu nag ñooñu ñooy dem finalement euh, dañuy mujj ay copie yonent bi saa saam direct yu tax yuy dox ci àddina bi waaw Allahu akbar ndax lépp dañu koo niru ci lépp ci lépp Allahu akbar léegi kon lëkkaaleem ak bunt bi ginnaaw loolu mooy bunt bi wax sopp ah, ñaanal njéggal ñaanal dëgëral ñaanal yërmande ki nga xam ne moo tij xool bu santee yàlla mooy lii hadis bi moom moo ci gën leer ndax ndax da lay ne yonent saa sallam non seulement dane nit ki bu sant yàlla da ngeen ko ñaanal loolu waaye bu tisoolee santul yàlla bu leen ko ñaanal mu leer nañ gis ni kon ni mu leere ak li nga xamante ne mooy buntu bi ñu ne al imam al hafiz al minhaj sharh sahih Muslim mu ne hada mu ne hada lii tasrihun bil amri bit tashmit idha hamida al aatisa wa tasrihun bin nahyi an tashmitihi idha lam yahmadhu idha lam yahmadhu fa yukrahu tashmituhu wala tashmituhu fa yukrahu tashmituhu idha lam yahmad fa law hamida wa lam yasma'hu insan lam yushammit waaw mu ne hadis bi dafa leer ci digle bi digle ne ki sant yàlla ginnaaw bi mu tisoolee na ngeen ko ñaanal defal ko yarhamukillah wala yarhamukallah waaye dafa leer nañ te ki nga xamante ne dafa tisooli te santul yàlla kooku dañoo sit nga naan ko danga ko nga naan ko yarhamukallah bu dee santul yàlla bu santee yàlla nag fekk kenn dégg ko ah ah bu boobaa nag comme que kenn dégg ko nag manuñu forcer nit ñi nag di leen teg xam ne ñoom teguwul ci seen kaw ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaw bu dee ne yow Euh, moom ay nuyoo yem bu dee ne waa ji lañ koo nuyu nuyu woo xam ne la kenn du na ko fay nuyoo farata la yow léegi da ngaa war a fay jaajëf xanaa kay balaa fay dégg <laughs> waaw kon kii bu dee ne dafa ci sóoli sant yàlla waaye kenn dégg ko benn nit dégg ko ah kooku nag kenn mënu ko wax yarhamukallah waaw mu ne wa qaala Maalik mu ne imaamu Maalik nee na laa yusammitu hatta yasma hamda nit ki doo ñëw daan ko yarhamukallah lu dul nga dégg ba mu tisooli même bu dee dégg nga mu tisooli fokk nga dégg que ne nee na alhamdulilah ba pare sinon bu ko wax yarhamukallah mu ne qaala alqaadi mu ne alqaadi Iyaad nee na rahimahullah qaala ba'du shuyuuxinaa mu ne lenn ci suñu sëriñ yi ne nee na wa innama umi amara al-aatisa bilhamdi limaa hasala lahu min al-manfa'ati bi xuruuji ma ftanaqa fi dimaaghihi min al-abxira al-abxira waaw mu ne imaam al-Qaadi Iyaan nee na lenn suñu sëriñ ñu nee na dafa ñëw digal euh, aji tisóoli ji mu sant yàlla ndax li nga xamante ne nii moom lay jote ci ay njariñ bi borom bi mayee bu loolu wax nañ ci bi ñuy jeexal jotaay bi ñu génn waaw yi nekkoon gaz yi newoon ci biir bakkan biir bopp beeg yooyu yooyu yëpp mu daal di génn ci yuqu géeg yooyu waaw kon loolu la al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu wax kon Euh, lii nii euh, hadith bi al imaam al haafid ibn Hajar rahimahullah bi muy indi bi wax ci baabu bi imaam al Buxaari def laa yushammatu al aatisu idaa lam yahmadillah baabu buntu waaw laa yushammatu ci kitaabul adab bu kenn du wax yarhamukallah al aatisu ki nga xamante ne nii mooy euh, moo tisóoli bu dee na santul yàlla foofu al imaam al haafid ibn Hajar mu ne rahimahullah fekk imaamul euh, Buxaari indiwul xadiis bi parce que bon euh, moom remplirul chartam beneen bi la jël quoi voilà da ko jël xadiisu Seydina Anas bi nga xam ne moom la ñu war a gis ginnaaw xadiis bii nii insha allahu tabaraka wa taala léegi nag euh, mu indi ne bi mu indee lool di ko shara mu ne waaye imaam Muslim soloona min xadiis abi Musa bi lafz idaa atasa ahadukum fa hamidallah fa shammitu wa in lam yahmadillah fala tushammitu waaw léegi mu wax li nga xamante ne mooy li imaamu Nawawi wax euh, euh, euh, ne lii dafa leer te ne ki nga xamante ne hadis bi dafa leer ci ki nga xam ne santul yàlla bi mu tisoolee kenn du ko wax yarhamukallah imaam al-Hafiz Hajar mu ne qultu huwa mantuq loolu de mooy li hadis bi li muy wax mu leer nañ yonent bay saa saa ba ko moo Euh, moo tax imaamu Nawawi nag fii tasrihun dafa leer nañ léegi nag imaamul hafiz Hajar mu ne waaye lakin hal an-nahyu fihi lit-tahrim am lit-tanzih est-ce que tere boobu yonent lay am ne képp koo xamante ne bi mu tuséeroo santul yàlla bu leen ko wax yarhamukallah mais loolu dafa xaraam nit ki fekk koo xam dafa tuséeri te santul yàlla mu ne ko yarhamukallah dafa xaraam wala déet wala dañ koo mu ne al jumhur ala sani mu ne jumhurul ulama ñoom dañ ne mooy dañ koo sib ñaareel bi ah mu ne wa aqallul hamdi wa tashmit an yusmi'a saahiba waaw mooy li dina mooy boo tax imaam Maalik waxoon lool ne waa du ko war a yarhamukallah lu dul mu dégg ne wax na ne alhamdulillah bi mu di soolee voilà mooy il faut euh, àndandoo wala ki nga xam ne moo ko ki nekk ak moom wala ki nekk ci wetam daal di koy dégg mu ne wa yuxadu minhu annahu ida ata bi lafdin axar ghayra alhamdi la yusamma mu ne it hadis dañ ciy jànge ne koo xamante ni bi nga tësoolee waxoo alhamdulilah xam nga gisoon nañ <laughs> ci suñu jotaay bee ñu génn euh, wute yi amoon ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, waa ji tësooli hmm, euh, moom alhamdulilah ji alham ñii ne alhamdulilah boobu taxawuñ ci woon bu yàgg ndax parce que hadith deux cent trente-huit a taxoon Ah, alhamdulillahi rabbil alamin ak yeneen ak yeneen yu ci ñëwoon mu ne waa léegi képp koo xam ne mu ne dañ ciy jànge en tout cas koo xamante ne parce que ne alhamdulillahi rabbil alamin kooku moom mooy eh, waxaala ne mooy alhamdulillahi dugg na voilà moo na imaamu Nawawi ne ko boo àggee ba foofu xasan léegi nag eh, eh, kii mooy ki nga xam ne mu ne dañ ciy jëlee waa ji nga xamante ne bi mu tusóoloyu dafa comme mu tusóoli ne subhaanallah <laughs> mu ne lii rek ciy jànge ne non ku fi waxul alhamdu moom baatu alhamdu moom dugaloo ko ci li nga wax kooku kenn du ne la yarhamukallah mu ne waqad axraja abu daawud wa an-nasaa'i wa ghayruhuma min hadiisi salim ibn ubayd al-ashja'i annahu qaala atasa rajulun fa qaala assalaamu alaykum <laughs> fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayka wa ala ummik wa qaala idhaa atasa ahadukum falyahmadillah <laughs> mu ne imaam Abu Dawud lii wane lii ma wax man imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne rahimahullah mu ne ndax imaam Abu Dawud as-Sijistani ak al imaam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman wa ghayruhuma ak ñeneen ñaar ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar rahmatullah ala al-jami' dañu solo jële ci Salim ibn Ubayd al-Ashja'i radiyallahu anhu mu ne daa am benn waay boo xam ne dafa tisóoli fa yonent bi alayhi salaam mu ne assalaamu alaykum <laughs> ne al ne asalaamaaleykum wa rahmatullah yoneen sa salaam daal ne ko ah aleykum wala umik waaw yal na jàmm ci dam nekk ci yow ak ci sa yaay waaye nag waqaala yoneen sa salaam nag wax fa booba ne waaye nag ida atafa ahadukum falyahmadillah bu kenn kenn tisoolee na sant yàlla mu ne wastadalla bihi ala annahu wala wastadalla bihi ala annahu yushra'u at-tashmit liman hamida ida arafa as-sami' annahu hamida allah wa in lam yasma' mu ne it am na ñuy tegtaloo dañuy tegtaloo ci hadis bi que ne képp koo xamante ne dañu yoonal nit ki ne yarhamukallah liman hamida ngir ka nga xam ne ba mu tisoo di nee na alhamdulilah bu dee ne xam na alhamdulilah bu dee nit ki xam na ne non diw moom jéggi naa bu tisoo mais moom non moom moom damaa yàgg dama koo jàpp quoi moom moom eh, non fu mu tisoo di alhamdulilah sauf que dégg naa ko bu tisoo di mais déggu ma dégg comme que damaa sori. <laughs> dégg ma mu ne alhamdulilah mu ne hadis bi dañ ci mu ne dañ ciy jànge nekk bu boobaa man nga ko wax yar laa même bu dee déggoo ko parce que xam nga ne moom loolooy da bam loolooy habitude am noonu looy mbaaxam euh, mooy moom fu mu di sooli alhamdulilah suuf ko tey nekk na foo xam ne wala yow yaa ngi woon di def leneen même bu dee jege na la bi mu tisoolee dégg nga tisoolee bi mais entre temps yow sa xel ci leneen yaa ngi préoccupé wu leneen moo la soxlaal après rek sa xel dem ci mu ne bu boobaa xam nga déggoo mu ne alhamdulilah <laughs> mu ne boobaa dañuy yoonal nga ne ko yarhamukallah waaw kama law sami'a <laughs> ah, al atsa wa lam yasma' al hamda bal sami'a man shammata mu ne naka noonu bu dee nit ki daa dégg ko ko tisóoli waaye déggul waa ji tisóoli na alhamdulilah waaye dégg na ku nekk ci wet gi eh, ña nekk ci wet gi wala ku nekk ci wet gi na ko yarhamukallah waaw mu ne bu boobaa fa innahu yashra'u lahu at-tashmit li umumi al-amri bihi liman atasa fa hamida mu ne bu boobaa dañuy yoonal ki nga xam ne dégg na ko même bu dee dégg na moom déggul waa ji ne alhamdulilah waaye dégg na ku nekk joxe na ko yarhamukallah kooku yoonal nañ tamit mu daal di ko wax yarhamukallah ndax eh, joyalu digle gi ñu digal ne eh, ki nga xam ne dafa tisoo li sant yàlla nga daal di koy eh, de yarhamukallah bon xam nga lii taxawoon nañ ci mooy. que ne li waa jumhur ne bon de toute façon tashmitul afis loolu fardu kifaaya la ñoom imaamul kii mooy euh, fardu kifaaya la waaw waa euh, jumhuru zahiriyya yeeg façon yooyu ñoom ñoo ne affaire bi non ku nekk daa war a wax yarhamukallah yarhamukallah yarhamukallah ñi dégg ñépp waaw waaw booy waa ji bu mais léegi est que ñépp ñoo war a ñoom dañ ne farata la ku nekk ndax fardu Euh, ala kulli man sami'a mooy euh, li yonent saa salaam waxoon ne képp koo xam ne bu nit ki ci sóolee dafa nekk li nga xamante ne nii dafa gàllu waaw mooy premier hadith biñ gis ci buntu bi bu muy huit cent soixante-dix-huit ah, mu ne li nga xamante ne nii euh, fa idha atasa ahadukum wa hamida allah ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'a an yaqula lahu yarhamuka allah loolu waxoon nañ la ne loolu li imam ibn al-qayyim doon wax te loolu mooy mazhabu zahiriyyi rahmatullah alayhim ak ñu mel ni ñoom ne waaye ma ne ku nekk war a wax laa wax yarhamukallah ndax lii da ne fardun ala kulli man sami'a képp ku ko dégg kon waxul loolu waa jumhur ne noonu loolu da koo waxe noonu waaye yeneen saa saa nu ci jublu mooy comme raddu salaam la rek voilà wala raddu salaam na tamit ñoo ne dañ ne noonu ku nekk wuyu waaye loolu wax nañ la yoo gënu la dëgër fardu la dëgg la waaye alal kifaaya waaw raddu salaam waaw bu ko kenn ñenn ñi defee jeex na. lii tamit mooy obligé wu ku nekk ñëw yarhamukallah yarhamukallah fukki nit ñoo dégg waa ji ne ya euh, sóoli na alhamdulillah obligé wu ku nekk ñëw yarhamukallah yar kii ne yarhamukallah ba muy fukk ku nekk waaw loolu lay wax nii <laughs> waaw léegi loolu gisoon nañ ko dañ ci taxawul nag bi ñuy gis xadis boobu parce que nañ la gisoon nañ ko ci xadis deux cent trente-huit ca xaqul muslimi alal muslimi dellul boobu yaa vay insha allah léegi mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne al imaam an-Nawawi nee na al-Muxtaar annahu yusammitahu man sami'ahu duuna ghayrihi mu ne waaye nag liñ tànn mooy xam nga wax na la le imaam al-Haafiz Ibn Hajar nee na bu dee yow nit ki euh, dafa tisoo li déggoo ko de waaye xam nga ne moom moom de façon noonu nga ko yàgg xamee fu mu tisoo danaan alhamdulillah mais déggoo mu ne alhamdulillah boobu yoonal nañ nga ne ko yarhamukallah wala. yow déggoo dégg nga mu tisoo li mais déggoo mu alhamdulilah mais am na ku nekk ca wetam ne ko yarhamukallah ñu ne boobu yow dal na ku ne euh, yarhamukallah léegi nga ne ko yarhamukallah mu ne waa Imaam an-Nawawi nee na rahimahullah mais li ñu tànn nag mooy mais kii kii naan yarhamukallah mooy ki ko dégg ki ko déggul moom koo teggil nañ ko ko waaw moom lañ doon a sànq laa yukallifullahu nafsan illaa wusaha moo tax Imaamu Maalik waxoon wax ji Imaamu daal di woon toxal léegi mu ne wax ak Ibnul Arabi ikhtilaafan fii waaw mu ne al ah, Imaam Ibnul Arabi nag Euh, al yi rahimahullah al-Qadi daal dinay solo li nga xamante ne mooy euh, non nettali na ak wuute gu ci am war a jax ànd na wuyu sammitu moom daa dëgëral ne non da koy ci da koy dana da koy yu sammitu même bu dee déggu ko waaye xam na ne waa la xultu <laughs> mooy même waa bu dee ne waaye xam na ne loolu la yàgg def mu ne qultu wa kaza naqala ibnu Battal wa ghayru an Malik mu ne naka noonu la ko imam ibnu Battal solo ak keneen ci Malik waaw mais gis na imaam Maalik sànq li imaam An-Nawawi moom toxal wuute nag lii mu ne wastasna ibnu Daqiq al-Iid mu ne al imaam ibnu Daqiq al-Iid rahimahullah moom dafa seppee ci mbir mi ne man alima anna alladhiina 'inda al-'aatis jahala laa yufarriquuna bayna tashmiitin man hamida wa bayna man lam yahmad waaw mu ne moo mais suuf ba mu des mooy moom d'accord na wax imaamul Haafiz Ibn Hajar toxal sànq mais bon. yoonal nañ xadiis dañ ciy wane que ne yoonal nañ ki nga xamante ni daa dégg ku tisóoli ah dégg na tisóoli mais dégg ko mu ne alhamdulilah waaye dégg na ka nekk ca wetam ne ko yarhamukallah wax jooju lay wax mu ne imaam ibn abd ibn daqiq al-iid rahimahullah nee attention nag ba mu des <laughs> bu dee ne waa ji xam na ne ña toog ak waa ji waa ji tisóoli ñooñu ay lam daal lañ xamuñu diine xamuñu xam-xam du du ñu nit ñoo xam ne xam-xam dalee na ñor daf seen affaire waaw. ay gaay la xam ne ay guerrier rek même bu dee ay mag lañ ay mu ay muskallaf lañ li ñuy wax yor nañ seeni tengaadaak seeni kurus ak yëpp waaye xamuñu diine ñoom mu ne ba mu ñu mel noona ah, parce ñu mel noonu moom bu dee ñoom ñoo ñoom ñoo ne yarhamukallah ñoo xamante ne ñoom manuñoo ràññee est waa ji ñoom ñoom pour ñoom ku tisooli rek dañ lay wax xamu yarhamukallah même xamuñ ndax nee na alhamdulilah yooyu ñoom duñ ci xaar yooyu yëpp mu ne ñoo ñoom taxuñ ñuy wax <laughs> am ràññee wuñ ko ne alhamdulilah ku ko waxul ah mu ne wat tashmiitu bu boobaa mooy ñaanal yër euh, nit ki ne ko yarhamukallah mutawaqqif ala mutawaqqif mutawaqqifun ala man alima annahu hamida loolu daal mu ngi yem mu ngi day taxawandi ci ki nga xam ne leer na ko ne xam na ne waa ji sant na yàlla ba mu tisoolee waaw fa yamtani'u kon na ku kaw noonu lay lay xañe bañ tashmiita hada ku mel nii du ko du ko du ko wax yarhamukallah waaw. walaw shammatahu man indahu li annahu la ya'lamu alhamdulillah même bu dee nga ne fa moom daal dinañ koy wax yarhamukallah parce que ñooy xamuñu mbiru bii ne xamuñu sax ak yi jëm ci yoon waaw sauf ko dañuy gis nit ñuy def rek ñuy def <laughs> waaw mu ne kooku moom dara moom du ne ñee def nañ lay def ah voilà moom day retenir voilà mu ngi noonu <laughs> waaw ndax leeru ko li annahu la ya'lamu xamul hal hamida am la est ce que na yàlla wala déet loolu dafa leer fay naa ko wa hamida wa lam yusammidu ahadun fa sami'ahu man ba'uda anhu istahabba lahu istahabba lahu wala istahabba lahu an yusammidahu hina yasma'u mu ne laagi nag bu dee waa ji daa nekk mbooloo moo xam ne moom dafa tisooli mais ñooñu xamuñu dara wala boog bon xam nañ sax mais dañoo rëy wala xeeb waa ji bañ koo ne alhamdulilah muy feebaru xool alhamdulilah bu leen jàpp ah ñooñu waxuñ ko yarhamukallah waa ji nag sori na ko fële la nekk waaye day na a waa ji ci sóoli ne alhamdulilah day gën a ko waaye day pour kenn nga nekk ca wetam kenn noo yarhamukallah mën na tamit mooy ñooñu seen xel dafa fàddu ñooy dañu nekk ñoo xam dañu préoccupé wu loolu man na nekk xam nañu waaye biñ dégg dégg nañu waa ji ci sóoli mais seen xel daa dem ci leneen ah? mu ne bu boobaa sopp nañu moom moo mu ko dégg mu daal di koy wax euh, yarhamukallah ba mu ko déggee. mu ne waqat axraja te lii waxoon nañu ko <laughs> lii nii nettali bi waxoon nañu ko ca deux cent trente-huit mu ne waqat axraja ibnu Abdul Barr bi sanadin jayyidin Abi Daawud saahibu sunan mu ne te solo na al imaam ibnu Abdul Barr ci sanad boo xam ne bu baax la jële ko ci Seydina Abu Daawud muy Abu Daawud as-Sijistaani Sulaymaan ibnu al-Ash'ath boroom euh, sunan bi ñuy gis fii waaw ci Riyaad bi lu bari rawaahu Abu Daawud yi moom mii la <laughs> mu ne daa solo ci imaam Abu Daawud annahu kaana fi safinatin fa sami'a 'aatisan 'ala ash-shatti fa hamida fajtara qaariban qaariban bi dirhamin hatta jaa'a al-'aatis fa shammatahu thumma raja'a al-imaam Abu dafa nekk ci benn bato quoi benn gaaw mooy bu mag buy transport ay nit benn bato boo xam ne eh, day transport la di yóbbu nit ñi ñuy dem ak ñëw bi mu nee ci biir gaal gi eh, mu mu dégg gaal gi di romb benn côté tafes quoi <laughs> mu dégg. mooy day am ay kee kee yoo xam ne fa la nit ñi di taxaw di wàcc ñii di yéeg léegi gaal ñi di romb après mu dégg koo xamante ne mu nga ca taxit nga ca kee ba daal di daal di daal di tëj sóori ne fekk rek daal gi daal gi romb quoi imam Abu Dawud daal di fay koo xam ne moo koy jegeñal ba foofu quoi ci biir gaal gi ci ñi matloo yi mooy gaal yi di liggéey ci gaal gi ak tey yor yenn yi nga xamante ne man nañ la dimbali Ah, yóbbu la ba foofu ah ci seen kanaw yi ñu yor wala yi nga xam ne <laughs> yooyu ñu yor yu ndaw yooyu <laughs> léegi mu fay mu fay daal di daal di euh, louer les services de quelqu'un boo xam ne moo koy yóbbu ba mu jege waaja waaw moom na naan xaariban bi dirhamin waaye waxaaleeg moom daal di koy fay dërëm dërëm nag bul jàpp ne mooy suñu dërëm yi ñu naan dërëmu Sénégal ah non non non ah, dërëm lu am solo la woon ah. mu ne léegi nag. hatta jaay la la mu daal di luyee les services de waa ba waa ji ko ba andi ko ci watu waa ji ah fa sammatahu waaw <laughs> waaw mu daal di koy <laughs> ne yarhamukallah summa raja après mu di waa ji delloowaat ko mu demaat yéegaat nekkaat ca gaal ga fa su'ila an zalik ñu laaj ko ne ko mais waaye waaw mais Abu Dawud mais yow lii nga def nag coono mooy loolu ñun ñun fii mu ne xam nga lii ñun yàlla xam na ne. képp ku ko defoon ci ñun dañuy foog ne waa ñu wérul wal iyaazu billah yow yaa ngi imaginer ñu nekk ci oto ab kaar nii muy daw quoi <laughs> orel bi lu la tudde lu la neex wala ab ab jafe-jafe wala tata asawaay <laughs> tata bi di taw ngeen dugg ci sauf que tata bi mu taxaw dafa def benn arrêt waaw. moo xam xaw ma cinquante neuf bi nga jël xaw ma waaw cinquante neuf bu mu jël côté yëmbal wala fan wala ku tëjee <laughs> waaw en nga jël cinquante neuf bi wala soixante douze bi ci tata ngeen romb buntu euh, benn buntu Pikine wala boobu bu dee jaar buntu Pikine wala ca marché Colobane <laughs> bi tata bi départ nga dégg ku ne ne alhamdulillah <laughs> nga ne waa ji may may may may tataa bi daw nga ne waa ji may ma may ma xoolal may ma may ma bu xoolal euh, euh, dee da lay tardeel affaire bi cinq cent man naa la fay cinq cent wala cinq mille may ma rek euh, ma ma delluwaat tuuti rek wala nga defaat demi rek yow war a oto bi waxal chauffeur bi mu defaat demi rek après daa am lu may liggéenti foofu rek mu ñëw ma foofu ne waa ji waa ji ci sóori woon ne ko yarhamukallah ne ko léegi mën nañoo ne ayi naa gars yi sincèrement am na ñoo xam ne dañu leen jëppee jëpp buñ la mënoon a duma dañ naan waay sawaay nag sawaay da ngay dekku rek waaw way def waa ko way way yow nii yow kay perdre sa am xam nga yow luñ mooy la loolu nit ñi dañu feebar quoi mais nii man moo tax a jóge non <laughs> yow moom boo boo yenee ci dégg lool kese moom bu yow boo nga sant <laughs> waaw tellement dañuy jàpp ne yow mii benn extraterrestre nga boo xam ne xamu foo jéegé lii na nag ah dëpp loolu gis nga ñu ngeen doon jàpp xamu kan waay boo xam ne daa fësoo woon bi ñuy départ c'est quoi ça wan lañ ko war boobu na ah <laughs> loolu lan imaam Abu Daawud def <laughs> rahimahullah léegi imaam Abu Daawud bi mu defee loolu.